bu dee daa am ku mu yoral dara hein mu yoreel la yow quarante mille mu yor cinquante mille te cinquante mille yi mooy dunduk famille bi bu ko mooy mu ngi nii yor cinquante mille war a dem dem ci boutiquier bi dem ci jàllo jënd fa diwlin jaar fële jënd fa dugub jaar fee jënd mooy def def li nga xam ne mooy kiiwu kiiwu li ñuy dunde hein yow nga ne yow nga agsi nag présenté na ko sawaay aywa sama 45 mille yi laa bëggoon nga jox ma ko bala ngaa génn kër yi gis naa ne yor nga 50 mille bu boobaa waaju du ko jox 45 mille ah ndax bu ko joxee 5 mille la koy dese lan la ñuy dundee tey rek duñ lekk non dañ naan koo sawaay hein jéggal ko beneen yoon waaw waaw ba buur yàlla ah fa in kun fa in kun fa in kaana za usra fa nadiratun ila maysura dafa nekk koo xam ne ci jamono yu mettit la ne amul possibilité fay mais jéggal ko xaaral gi leen ko ba buur yàlla den di yomb yomb aywa loolu lañ lay waxa ah. ka adaa it duyuuni mu ne fa inna ndax ñun natruku lil muflisi ma la budda minhu min maskan ki nga xam ne dafa perte mooy waa ji ñu saisir xam nga sharia loolu la wuteeg li nga xam ne mooy ahkaamul wad'iyya yi yi gaa yi di teg nii yu yu yu layik yeeg gaa yi nga xam ne ñooy toog di xalaat la seen constitution boobu xam nga Europe ak ñun en Sénégal parce que ñun moom constitution napoléonienne lañu wax waaw mooy ci lañ ko xal adala démocratie ah mooy gaay yi gis nga nit dina def dara moo xam dafa leb leb bu jaar yoon yàgg naa leb di fay mais buur yàlla nattu ko nag mu leb lu bari mais man war fay finalement yu gaay yi yóbbu ko tribunal ñu war koo saisir saisir ay bien wam yenn société yi bu ñuy saisir bien gars yi dangay gis lépp la jël frigo ba muy def ndox mu sedd ak di fa réchaud di fa ta seddal lekkam yi nga xam ne manu leen a garder lépp la ñuy jël allahu waaw jël lépp lañuy def mais waa ji presque day sonn léeg-léeg nag waa trésor sax ñoo ci tane trésor moom bo boo fi yoree ay bor ci dëkk bi di bourle train yeeg métro ah yow transport tag fan transport de l'agglomération grenobloise mu ko transport africain gratuit la ñoo doon ñoo doon jaamloo suñu maam yi xam nga ne loolu waxi caaxaan la yow yow moom kenn jaamloowu la te jaamloowuñ sa maam buñ jaamloo woon sa maam américain ngay doon waaw parce que bu doon sa maam jaam la doo jóge Afrique loolu rekk la waaw waaye même bu doon sax sa maam la yow doo sa maam walla taziru waziratun wizra ukhra sa maam lañ mbejoon du yow lañu mbej waaw waaw loolu sax ça vérifier kenn la jaayul yow buñ jaayoon sa maam yow xam nga ne américain ngay nekk ah Jackson ngay sant wala Washington waaw ndax ñala moomoon ñoo lay jox sant bu bees waaw kilin ay façon yu mel noonu sant yooyu ngay yor waaw Albright xaw ma lan ak waaw to Torodo xaw ma nu ko gaa woowe yooyu ngay sant saay yow nga nekk fi sant sant caw nga naan ma la lan burle transport gaay yow xam nga ne boo demoon États-Unis di nga sant caw yow buñ jaayoon sa maam di nga sant caw yow demal toog <laughs> ah eh, non parce sama cousin sama cousin maam sama maam la ma ne la waaw dëgg la mais daal en kenn defu la ko woon te loolu doo ci justifier ñu ñëw ah nga ñëw di sàcc sët yi parce que say maam lañu sàccoon seeni maam a ko sàccoon loolu tilka ummatun qad xalat loolu ab peuple la ab xeet la boo xam ne romb nañ la haa ñeel na ko maakasabat li mu jëf wala kumte ñeel na leen maakasabtum li ngeen jëf voilà ku nekk li mu jëf ah voilà tos alun na am naa kaanu yambul bu leen fi nekk nag laaj lañ doon jëf ah ça c'est moo tax gars yi nekk mémoire mémoire yu dul jeex traite négrière moo tax africain du ñuy avancer ñun tout le temps ñu ngi ci loo xam ne duñu xool kanam bukk foo jaar ñu daal di dellu ci gannaaw daan c'est bon pour la mémoire waaye ma ne nañu dem toog waaw yooyu yëpp ay ay waxi waxi retard la ko waa léegi nag kon muy trésor en tout cas fii de France moom finance publique yi ñoom moom buñ ne boo fi yoree burle yu mel noon yor fi ay amende yoo xam ne ñu nekk topp la service de recouvrement yi ngay bañ di bañ di bañ di bañ dañ lay bàyyi ba nga am salaire walla ba ñu gis ne sa compte de toute façon fii moom boo balaakul def ay travail au noir di di di kii bañ a déclarer buñ la gisee sa compte nga boo amee liggéey bu baax tey nga am problème dañ lay xaar bés bu bu salaire bi wadd gars yi dañuy tibb lenn li mais nag ñoom ñoom dañuy dawal yër mu ne parce que dinañ la fa bàyyil loo xam ne diñ ci mën a jàpp quoi voilà ñoom trésor moom <laughs> trésor day ne mais huissier yi huissier bi moom bu taxawee sa buntu kër moom jeex na moom <laughs> la ilaha illallah gars yi mu dal xool leen rek am na ñoo xam ne dañuy ñëw sax loke seen kër bu fekkee gars yi daw na xawoon nañ ne yii huissier bi temps yi ten mu ñëw bu ñu fajaree rek jóg dem dañuy ñëw dajji kër gi change loke bi waaw tubaab yi fii def ci beneen loke am naa ku ma gis mu dal waa ji beneen loke lañ ko ci defal beneen caabi waaw mooy ñu dajji ko def ci leneen mu ñëw dugal saa yi dara demul mu leer ko ne fii moom c'est mort moom mënatu fee dugg voilà xam nga loolu c'est brutal <laughs> l'islam nag du doxale noonu moo tax mu ne fa inna ñun dañuy bàyyi lil muflisi fa inna natruku lil mufla lil muflisi waa ji nga xam ne dafa perte bañ koy saisir waa ji ñu war a saisir maa dañ koy bàyyil maa laa budda minhu min maskan loo xam ne manu la ñàkk ci lu mu mën a dunde waaw fu mu mën a dëkk du ñu ñëw génne ko kër gi ah, def ko SDF non l'islam du doxale noonu ah nañu ut yeneen solution xam nga ne am na ñoo am na ñoom ils abusent vraiment ils abusent quoi ci affaire yi dañuy xam ne bon du bu xamee ne non façon kenn du ma génne lu ma laay def ñooñu am na neneen lu ñu leen mën a yare mais l'islam moom du jël génn la noonu waaw bu jaree sax ñu génne ko kër gi dugal ko ci prison foo xam ne wala foo xam ne bon réputation dina tax mu daal di def dara waaw kay yooyu man nañ ko mais jël ko sa am sànni ko ci mbedd mi l'islam du def noonu moo tax mu ne fay naa ñun natru ko dañuy bàyyi lil si waa ji perte waa ji ñuy saisir maa la nga xam ne la budda minhu min maskan manu la ñàkk il est indispensable ci moom ngir demeure fu dëkk wa xaadimin xoolal xoolal xoolal way <laughs> lii moom boo ko waxoon fii moo tax sharia ñun xamuñu sharia xamuñu sharia fii mu ne sénégalais boo waxoon mooy xam nga li ñuy wax ci trésor ñaan en tout cas li bari yërmande ma ne la loolu l'islam bam imam Ibn al-Qayyim ba muy wax loolu waa France dañu am luy trésor dañu xam luy trésor hein mais eh, dañu xamoon yooyu sax nekkuñu ci woon sax waaw yii nii yëpp nga gis nii amul ba ay dawal yërmandeeg ay carte bancaire fii compte yi yooyu yëpp te loolu moom da ko wax mooy du moom moo ko créé mooy charia demee noonu waaw ah. mu ne fa inna moom natraku dañuy bàyyi leel muflis waa ji ñuy saisir ma la ci loo xam ne manu la ñàkk il est indispensable moom min maskanin ci fu mu dëkk wa xaadimin ak ku koy liggéey la si bu dee koo xam ne moom dafa am mooy nit la koo xam ne day am mbindaan kenn du ñëw ne ko bon mbindaan bi léegi dootoo ko yor voilà non dañ koy bàyyee moom waaw Allahu akbar lii da nga naan mais kii boos la eh, yéen kii ab boos ngeen di koo xam ne yéen bu ngeen ñëwee da koy bàyyee këram bàyyi ko ki koy liggéeyal wa kiswatin ak li muy sol yéeréem yi du ngeen ci du ngeen ko jël wa alati xirfa ak bu amoon métier bu muy def duñ ñëw saisir comme li gaa yi def mu nekk menuisier ñu ñëw jël turel yeeg non turel mooy mooy mooy waa ji waa ji kii waa waaye maçon bi rabo yeeg kiiwee najjaar najjaar bi yor di dawal saway di di ak machine yeeg yi nga xam ne ñooy dagg bois yeeg si si électrique yeeg yooyu yëpp duñ ñëw kii ko jël matériel kii bi yëpp roñ bant yi ne voilà saisir nañ ko mu ne déedéet duñ def lool déedéet dañ koy bàyyil mooy métier ma mu am bu dee la waa yu def nettoyage duñ ñëw ne moom matériel bi muy liggéey duñ ñëw ne buub lépp yóbbu déedéet wala waa xam ne moom mason la ñu jël turel yeeg peel yeeg kii yëpp picc yëpp daal di mètre yeeg jël yëpp ne mu ne déedéet loolu dañ koy bàyyi moom ndax quand il faut muy exercer quoi il faut nit ki ñu bàyyi ko ak foo xam ne il faut mu am fu mu dëkk waaw bu amee ku koy koo xam ne daay tàmm ku koy liggéeyal ñu bàyyi ko ki koy liggéeyal mooy bu amoon jaam jamono yi jaam jaam kenn du ñëw na ko eh indi sa jaam bi voilà léegi saisir nañ ko moomatoo ko dañ koy bàyyi moom wa kiswatin ak li muy sol kenn du ko ñëw ne ko jaw do il faut ñu bàyyi ko lu mu sol wa alati fa loo xam ne mooy métier ba muy def matériel la muy utiliser kenn du ko saisir waaw bu dee benn waay la bu am entreprise de de de de de transformation des laits muy defar ay yaawurtu ay ay yu mel noonu duñ ñëw ne ko yow comme que da ngaa yoreel gars yi léegi on saisit ton ton entreprise voilà dañuy saisir sa entreprise léegi nag on prend le matériel dañ koy jaay waaw di brader bu ko defee nag ñoom danoon jënd ko nag wala gars yu mel ni ñoom <laughs> mais c'est bien concurrent bu wàññeeku la ñoom Lactalis kenn du la def lool kenn du la saisir ñoom talis di ko jënd wala ñu def ko ci marché bi. benn boroom boroom alal ne ah naa ci profité jënd ko def ko ci sama château bi bu ko defee may gaa yi fay visiter ma leen di jaayaale les les de ferme bi nga xam ne fait partir de mon château waaw tudde ko nag <laughs> marque le château voilà lii mooy yaourt le château ah gars yi marketingeurs yi ah xam ngeen ne bii ma wax nii baax naa <laughs> les waaw le château bu tuddoon ab kii dina baax ah yaakaar naa ah bon j'espère seet leen yéen bon les publicitaires léegi mooy kon yooyu kenn du la ko saisir kenn du nangu yooyu waaw déedéet kenn du nangu yooyu mu nekk ab ab nappkat du ñëw nangu nangu gaal gi ah saisir bato gi gaal gi muy nappee voilà fii laa tournée bi ñu daal di koy nangu jël jël jël jël fii fiile yi ñu jël yépp déedéet loolu kenn bu ko jël parce que loolu lay liggéey mu ne loolu dañ ko koy bàyyee allahu akbar allah ñun xamuñu sharia waaw mu ne aw maa yattajiru bihi li mu'natihi in faqadatil xirfa wala li nga xam ne bu dee ne dafa ñàkk métier comme koo xam ne parce que dañ ko saisir bon entreprise ba mu doon liggéey wala fa mu doon liggéey ñu ko doon liggéey loo ñu dàq ko non sawaay yi ñu ñu ñu ñu licencier ko mu ne bu boobaa léegi nag lim jot am ci alal mu ne da ciy fexe di di yaxantu jënd lu muy commerce kenn du ko ne léegi nag indi loolu kaay ñu saisir loolu mu ne loolu kenn du ko nangu waaw aw wala boo kenn du dañ ko koy bàyyee maa la nga xam ne yattajiru bihi moom lay commercer di ci yaxantu bihi ca loolu li mu li mu'nati yi ngir faj soxlaam yi ngir man lu mu mën a dunde loolu kenn du ko saisir in faqadatil hirfa bu dee dañ koo licencier dafa ñàkk lam doon nit ci moom doon def mu ne nag bu boobaa léegi nga ne ko waaw mais yow mais non c'est que yéen charia lii ngeen wax waa ji ñu si waa ji moo perte moo moo moo moo kii bañ si moo moo def ba li ngeen daal ko ngeen bëgg mais léegi ñi ñi mais ñi ko yoreel nag nu ngeen leen di def nu ngeen leen di def ñi mu yoreel ces créanciers nan ngeen di def gis nga gis nga charia ni mu tere ni mu wuteeg. xoola soprano si bi mu amee États-Unis ñoo xam ne dañuy ñëw ñu leen di génne seen kër yi ay njaboot yoo xam ne lool la ma sa liggéey ba sonn jaar ji banque bi mu utal ko daal di leen mirowaateloo di leen di leen di leen di leen yéemloo ci ay taux de crédit yoo xam ne nañ grawul parce que vous avez un beau boulot gars yi jënd ay kër yu bari waaw bulle immobilière bi kii mais bi mu ne pëf mel ni banque bu ñu bu ñu jam puso paf mu ne fiiw après daal di seey looloo dal gaa yi non 2008 te te kat te kat conséquences yi mu ngi am ba léegi waaw subprimes voilà <laughs> ca 2008 muy gis nga gaa yi famille yi ni ñu doon génne ay Espagne yi États-Unis xoolal Grèce seen crise bi gaa yi ni ñu doon génnee nit ñi banques yi di nangu kër yi nit koo xam ne amatul fu mu dëkk ñu génne ko génne day ñëw fekk ñu génne ay bagages am ci mbedd mi sutura dara gis nga xolu capitaliste moo tax bu ñu fi nee naan c'est le meilleur model mooy ala qawlu kaddaab loolu waxu kàcc kat dëgg la te jullit ñu bari loolu lañ gëm parce que xamuñu leneen xamuñu seen charia xam nga ne lii moos imaam Ibnul Qayyim di wax yaakaar naa ne ñoom bu ñu ko xamoon duñu wax loolu waaw bu ñu ko xamoon ne subprime si de toute façon mënula xew réew moo xam ne charia lañuy ñuy parce que teg mbir yi ci ay crédit daa mënula ne waaw loolu l'islam rek na affaire boobu loolu manula am lu manul exister nag ci charia loolu du ko wutal faj ab ab ab ab ab dawaa lu koy faj amul mais xanaa ñiy xalaat yooyu yëpp bu ñu xamoon ne charia lii la wax ya am ne charia kon moom ah du ñu génn kenn jël ay bagages am sotti ko fële xàcc ci medd mi ah ba pare topp ko nangu kër gi nag di ko brader. ndax amatuñuñ ko jaay foo ñu jaay ko ndax banque yi téye kër su waaye yow lu ñuy doy téye kër kër yi banque yi moom lan lañ koy doye dara après dañ koy jéem a baraade balaa prix marché bi di gën a wadd waaw loolu gaa yi liggéey ci wàll woowu xam nañ ci dara voilà léegi nag nga ne ko mais léegi ces créanciers ñi ñi lebal waaj yi waaj yi ñu waroon si ñuy saisir moom ñu bàyyil ko lii lépp mais moom nuñ koy def mu ne wa yakunu haqqul ghurama fi ma baqi mu ne non c'est que ces dañuy xool waa ji à part bu après biñ ko teggilee yii yi nga xam ne moom kenn du ko saisir mooy saisir manu ci am voilà mooy kenn du saisir këram fi muy dëkk léegi nag lenn am na bu xam nga gars yi bu bu dee ne waa ji ab château la nga xam ne buñ buñ jëlee entre yi benn côté bi man koo louer mën nañ ci faye loolu mën na koo def mais moom fi muy dëkk moom il foo mu am fu mu dëkk moom mooy mbedd mi moom kenn du ko fay mooy ginnaaw loolu kër hein ak li nga xam ne moom lay dunde ak matériel bi ak jaamam bi nga xam ne wala ki nga xam ne moo koy liggéeyal yooyu nga xam ne kenn du ko saisir hein ak li nga xam ne bu dee ne amatul métier alal jamu yor war cee commerce ñu ne mu ne bu ñu tegee yooyu fee léegi nag ses créanciers mooy ñi nga xam ne ñoom la yoreel ñoom lan la ñuy am ñoom li ñuy am mooy li des dañuy xool bu dee ne à part biñ ci génnee lool waa ji kat cent mille francs moo baax ki moom par mois ñu gis ne waa ji cinq cent mille la yor wala cinq lu ëpp lool ginnaaw bu ñu jëlee yooy teg ko ni après yooyu nag dañ koy jël jox ko nag ñi nga xam ne nag ñoom nag ñoom nag la yoreel voilà